أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين seyyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam. ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi won ba léegi ci ilmul faraa'id muy ilmul faraa'idi muy xam-xamu <coughs> bi jëm ci wàllu almawaaris ilmul mawaaris eh, muy li jëm ci wàllu miraas ak ndonook yooyu ni ko suñu boroom subhaanahu wa taala daldi tege ak ni nga xam ne noonu la santaanee ñu doxe ko mu def ko ci alquran yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi leeral ko appliqué ko sunna fi'liya ak sunna am eh, qawliya wax waaye mu jëf euh, ñun nag ñu ngi woon ci usulul masail ci wàllu xisaab bi lañ tolloon ci wàll wi muy calcul yi yi nga xam ne day am day laaj calcul tuuti <coughs> yoo xam ne taxu ko metti mettiwut du tout sax <coughs> comme insha allah nga xam ne noonu lañ ko gisee Euh, ñu ne woon ci usulul masail yi nga xam ne mbir yi du ci génn waaw mooy yi may séddale ñi war a donn manula génn ci juróom ñaar yi ñu limoon bi weesu muy deux bi ñaar trois di ñett quatre di ñeent six di juróom benn ak huit di juróom ñett ak douze di fukk ak ñaar ak vingt li nga xam ne mooy ñaar fukk ak ñeent lii mooy usulul masail yi nga xamante ne nii ëpp naa fàtte waaw fastaxrijul fastaxrijil usula fil masaili wala takun an xifdiha bi daahili fa innahunna sab'atun usulu set lañu fa innahunna sab'atun usulu waaw loolu gisoon nañ ko bii weesu ci jataay bii weesu walillahi alhamdu wal na jeexaloon nañ ko ndax ñu ko commencé woon jataay ba ko jiitu woon ah, <coughs> tey nag mooy gisoon nañ ak exemple bu nekk joxe nañ ca exemple eh, léegi nag mu des benn affaire mooy yii dañ ne yow yii affaire bi ci génn ma ne la waaw comme rek ni ko borom euh, siraaju saalik waxe woon usulul masaa'il allati alayha taqsiim at-tarikaat waaw lii mooy cosaan yu masala yi nga xam ne bu ñuy séddale miraas du génn ci yii lay wër wërloo ci set affaire set bopp masala yi lay wër wër lu du ci génn waaw deux isnaani salaas salaasa wala nga ne salaasa arbaa sitta thamaaniya ithnaa ashara wa arbaata wa ishruun yii la deux trois quatre six huit douze vingt-quatre Euh, ñu ne woon la am na lu ñu la doon wax naan la awlu tey moom lañu war a gis mooy set yi dëgg la set yi duñu bouger mooy ci yii lay wër wër loo sauf que awlu mën naa dugg ci yenn yi nga ne ma alors apparemment ça c'est une nouvelle leçon ma ne la bien sûr t'as tout compris nga ne ma ah, am na de loo ma doon wax saa su ne ma la mooy lan nga ne ma savoir de quoi s'agit-il d'abord bala ngaa dugg ci benn masala nga wax lii mooy lan lii ñu nar a waxtaane lan la ba nit ñi xam ne ñu xam bokk da ñuy firi nga léttuñu walla nga firiñu waaw ma ne la waaw loolu ah dëgg la euh, mooy définition rek mooy at mooy wax lan lay tekki léegi al moom lañu war a gis al mooy lan d'abord xoolal kii da muy boroom al-allaama al-allaama al-Baqariyu boroom xaasiya bi ci sharh matnu rahabiya hmm? rahmatullahi alayhim fekk fi nga xam ne fi la ibnul mardini di wax moo def sharaa bi moo def sharaa bi après euh, al-allaama al-baqari ñëw def xaasiya bi xaasiya mooy annotation lay def ci wetu kii bi moo tax boo gisee da ngay bu téere bi ni muy doon day dekk dañuy indi yi yi nga xam ne ar-Rahabi moo ko def moom même moom la ñuy moo tax nga ar-Rahabiya ah rahmatullah alayhi sharh bi Ibnul Mardini ñëw saraa ko al-Imam al-Baqari ñëw def ay annotation ci shara boobu ak leeral yenn yi yi nga xam ne amaana ku liir bi rek di nga ci am yenn complication yoo xam doo ko comprendre mu gën koo leeral def ci ay annotation haashiyatu sharh Euh, li nga xam ne mooy arrahabiya euh, al ibnul mardini rahmatullah alayhi dane bi muy wax al awlu dane mu naan al awlu fi lugha mooy al irtifaa wa ziyaada mu ne al awlu ci langue arabe étymologiquement li muy tekk mooy al irtifaa ak yëkkatiku wa ziyaada ak ak yokku waaw wa fil istilaax waaye nag bu ko waa faradiyuuna yi di wax mooy fuqaha yi fii ci wàllu uh, miraas ñoom bu ñu ko waxee lan lañ ci jublu mu ne ziyaadatun fi adadi sihaami asli al masalati wa nuqsaan min maqaadiir al ansiba gis nga yokk mooy foo gisee ñu ne la étymologiquement mooy ci wàllu langue ci kàllaamay arab làkku arab lii lay tekki après sauf que bi ñu koy utiliser waat ci beneen domaine bu man di doon lii lay tekki xamal ne dina li muy tekki ci langue ci làkk bi dina am ab relation ab lien dina am loo xam ne moo koy booleek Euh, maanaa bi ñu ko jox ci wàllu wi ñu ko soxlaa fii muy al istilaax mu ne kon wa fil istilaax yi ci wàllu fii ci ilmul furuud ilmul faraa'id mooy ziyaadatun fi adadi sihaam fi adadi sihaami asli al mas'ala wa nuqsaan min maqaadir al ansiba mooy dañuy yokk fi adadi sihaam sihaami asli al mas'ala mooy mooy cosaanu mas'ala bi lañuy yokk fi adadi sihaami aslil masala mooy aslul masala yi gisoon 2 3 4 6 8 vingt 24 mooy loolu mooy aslul masala mooy boo di amee aslul masala mooy loolu léegi nag loolu la yokk affaire boobu noonu xam nga ay part la yu fa nekk après ñoom la ñuy séddale ñi nga xam ne ñoo war a doon mu ne nag danga ak yokku la duñ koy yokk waaye nag boo ko yokkee day am conséquence directe ki ñi nga xam ne ñoo war a ñoo war a doonoo boo ko yokkee imaam dinañ ci joxe exemple dañu nekk ci kii bii nii xoola bul bul ragalagul bul amagul dara après comme niñ ko yàggee wax rek fa bil misaali hein yattadixu al maqaal dinañ joxe définition bi après niñ ñëw ci exemple bi comme ça mu gën a leer insha allah mooy dañuy yokku kon aslul masala la fa nekk bu dee douze laa am bu dee ne douze dina ko nangu voilà <laughs> voilà parce que loolu après dinañ ci ñëw <laughs> mais pour exemple nii rek ah pour exemple nii rek mooy ma jël douse bi ma nar koo séddale ñoo xam ne ñi ma ko war a séddale ñu war a doon bi ma ko séddalee en ñi suñu borom ne jox leen ma ba ma leen joxee ku nekk am na ku des koo xam ne wax na tamit ma jox ko mais affaire yi jeex na di paar yi jeex na di douze bi matewu ko matewu leen am na koo xam ne du am bu boobaa nu way def est ce que dama naan ah bon kon tant pis hein tant pis pour lui hein ah oui qu'il aille autre chose déedéet kenn du ko wax lool na dem ko ah affaire am na moo amut chance wala eh amut chance ndeysaan Moodu de amul chance moom de doon euh, ci miraas mi suñu boroom waxoon na moom ku mel ni moom ci kaab yi na am waaye nag dañoo séddale affaire yi affaire yi jeex kon de Moodu du am ñu ne ndeysaan Moodu la malheureux ay waaye lu ko dal moom de daa mel daa ay gaaf ndeysaan fu mu dem rek mooy ñàkk déedéet dañ naan Moodu aayut gaaf laa wax baleen li ngeen di wax moodu fokk mu am par force moodu day am moodu ne hë damay am kon ma ne ma ne ko waaw foo jaar di nga am ah waa mais nu ñuy def dañu yokk ah xaalis bi lañuy yokk paa bi par exemple cinq millions la fi bàyyi ñu séddale affaire bi moodu moom bokk nañ ci alxuraan ne waroon na am mais amut nan ngay lijjantee moodu moom am ma la la simple na teg xaalis bi nan lañ koy yokk xaalis bi kay mënuñu koo yokk cinq millions la fi bàyyi ron noo koy yokke damay jël beneen alal alal jooj du alalu miraas ah manuma ko yokke mooy xam nga foofu lu muy tekki awlu mooy damay jël ñi ñi jot a am mooy ñeneen ñi ñi ñu jot a jox lañ naan taxaw leen bu kenn yóbbu lim yor alt stop taxaw waaw yi da ngeen naroon na yàq miraas mi yéen xañ koo xam ne suñu borom nee na jox leen ko ngeen naan amul chance bañ am chance Moodu soit amee côté taxawal nee ci ñoom léegi nag affaire bi ni muy demee mooy ku nekk dañ lay wàññil li nga war a am pour Moodu mën a am mooy ñi jot am ñoom ñépp dañ leen di wàññil wàññi gi bu ñëwee du ne bon yow monsieur A nañ la wàññil kuy bokk noo doom ji yow benn doom ji yow kese lañuy ñuy wa non yow la ñuy wàññil bon yow nag ki ci des yow kenn du la wàññil parce que yow sa situation bon dafa désastreux dafa euh, calamiteux quoi dafa calamiteuse quoi yow moom bon da ngaa ko aajo woo nga ku ñàkk nga noo kon yow kenn du la wàññil waa ji riche ji nag comme kër riche na noo yow kaay ñu wàññi la doole du demee noonu ñépp la wàññi liy laalaale ñépp est ñépp ñii doon ñéppay wàññeeku la loolu mooy awlu bu ko defee moodu am. ñépp am mais ku nekk li ngay am dina am wàññeeku ci bu doon ne par rapport ak bu doon ne dafa matoon loolu mooy al awlu moom la naan wa fil istilaahi fi adadi sihaami aslil masala dañ koy dañuy yokk aslul masala dañ koy yokk waaye buñ ko defee automatiquement wa nuqsaanin ah wa nuqsaanu min maqaadiril ansiba bañ ci yokkee kon loolu ñu yokk yokk ko bul foog ne day tax ah gars yi naan <laughs> kon de dara te suñu affaire naan dina gën a baax yokk nañ ci déedéet yokk googu jógewul fenn lu dul li ñépp di am la ñuy wàññi ngir ñépp xaj waaw mooy dañuy taay mamut bi la ñuy dégraisser faut dégraisser le mammouth xaw ma ngeen koy wax lañuy ñuy dégraisser ku nekk waaw lañuy ñuy ngir ku nekk maanaam moo tax bu amee nag wan nuqsaanun day am ak wàññeeku min maqaadiril amsiba ku nekk la nga waroon a am nam toll ci sa cër yi yi alquran wax ñu jox la loolu yow buñ la koy jox de toute façon dina am wàññeeku ci am lii mooy al awlu la boroom euh, ibnul mardini rahmatullah alayhi wax léegi xoolal al allaam al baqari li mu wax mu ne euh, fekk moom day kon day def euh, xaasiya ci lan ci sharaa bi mu ne qawluhu wax ji boroom sharaa bi wax di al-allaama al-Mardini rahmatullah alayhima mooy ñu gis ko léegi te muy wax ne mooy al irtifaa ilax mooy ilaa aaxiri ba fi mu jeexe mu ne moom léegi al allaama al baqari mooy wax rahmatullah alayhi mu ne wa fi istil wa fi istilaahi al mu ne bu dee ci euh, côté euh, étymologie terminologie yi ñi nga xam ne ñooy toppatoo wàllu miraas boroom xam-xamu miraas yi fuqaha yi mooy ziyaadatu ma ziyaadatu ma yablughu majmu'u sihaami al-ma'xuudu min al-asli 'inda izdihaami al-furuudi 'alayhi wa min laazimihi duxuulu an-naqsi 'alaa ahlihaa bi hasabi hisasihim waaw léegi mu ne mooy ak yokk ci terminologie boroom xam-xamu usul eki yi euh, miraas yi mooy ak yokk goo xam ne boo dajalee sihaam yépp te ñu jële ko ci al aslul masala mooy moom lañuy yokk mooy rek li koy wax sànq loolu kañ lay xew inda izdihaamil furuud alayhi mooy ne en fait ñi war a doon ñu suñu boroom na jël leen liy jox kii jël leen liy jox kii jël leen liy jox kii jël leen liy jox kii en fait ñooñu mu wax ñoom ñoo bousculer amuk xëj amuk amuk raj-raj moo am ci liñ leen jox matewu leen te bu raj loo amee duñ ñëw ne ne kii jël ñu bàyyi ki ci des mooy li ñu wax sànk am comme raj-raj loo moo am embuscade mooy mbëkkante kii dañoo raj-raj loo mu am ab fuul loo xam ne mooy liñ war a jël dañ ko dañ cee xat mu ne looloo koy waral wamin lazimi yi dafa bokk nag ci nga xam ne manula ñàkk bu lii amee mooy yokk kii yi ndax parce gaa yi matewu leen sihaan euh, sihaan bële aslul masala mu ne dafa bokk ci wamin lawazimi yi wamin lazimi yi mooy yi nga xam ne manula ñàkk tey takkook moom mooy duxulu naqsi ala ahliha bi hasabi mooy ne foo jaar ak wàññeeku dina dugg ci ñu war a doon ñépp ku nekk nag sa wàññeeku day proportionnel ak la nga waroon a am waaw moo tax tooñ du ci am waaw kenn du ñu wàññi kenn mu gis ne ah moom li ñu ko wàññi moo gën a bari li ñu wàññi wala magam ji wala yaayam li ñu wàññil yaayam moo gën a bari yaay ji gis ne li ñu ko wàññil moo gën a bari li ñu wàññil doom yi loolu du ci am ku ci nekk ala ahliha ala xasabi bi bi xasabi xisasum ku nekk sag wàññeeku nga am ca sa la nga war a am selon la nga am noon lay proportionnel noonu lay toll ci lu toll mooy day dañuy sóoraale ku nekk ak kii wam mooy ñépp a ci yem te ni ñu leen di wàññee waaw léegi nag awlu nga parce que yow lii nii ngay wax nii c'est très bizarre man la commencé bizarre ah, mais waaw moo je parce que am na loo ma waxoon maa ngi koy door a fàttale ko loo xam ne bon parce que am na foo xam ne bon waxoon nga ma ko joxoon nga ma ci exemple sax fàttewu ma ko ñoo xam ne boo jëlee euh, comme doom ju jigéen bu fi nekkee ah uxtu shaqiiqa ñoom ñaar bu ñu fi nekkee ah ak kan ak yaay bu ñu fi nekkee rek caaf xam mooy bu dee lool la joxoon nga ma exemple bu mel noonu que yée affaire bi du leen matin ah ah oui mooy boo leen ko séddalee mbir mi du leen mat waaw mooy parce que bu dee bu dee jabar jëkkër ji jëkkër ji moom dafa jël un demi mooy xaaju alal ji uxtu shaqiqa tamit moom loolu lay jël inimru'un halaka ah laysa lahu waladun walahu uxtun falaha nisf falaha nisfu ma tarak in lam yakun lahu walad wa huwa yarithuha ca fin wu saar ba kon affaire bi kon mooy bu ku nekk jëlee buñ jëlee alal yi xaaj ko ñaari xaaj ku nekk jël benn mais kon yaay lu muy am ana un yaay bi mu ne moom bu dee bu nit daa faatu hein xam nga bàyyiwu fi doom bu dee dafa faatu wa warisahu abawaahu hein non foofu fa li kulli wahidin minhum as-sudus mooy bu dee ne waaw bu dee dafa am doom la boobu bu dee dafa am doom bu dee amul doom nag fa li ummihi kon boo joxee un mais un yaay ji foo koy génnee te alal ji ba nga xaajee ñaari xaaj jëkkër ji jël na benn ukhtu shaqiqa jël beneen xaaj bi foo koy jël si waxoon nga ma ne la waa nag bu amee kenn du ne yaay ji doxal amul solo yaay mag saam yaay yaay yaay yërmande gi nga am ah baal jëkkëram rek jam wala wala wala beneen sens bi gars yi ne voilà moo exemple bañ joxewoon waaye yow en plus ñun suñu doom ji ki mu ki ki mu sëyal sax ñun gërëmuñu woon sëy bi waaw da nag dañ koo rusoon mënuñu ko ko woon a wax walla boog waaw léegi nag jëkkëram ji lañuy xañ miraas mi dara du ko fi am waayow saga waayow kii mbubbam mu woyof mii suñu doom ji di milliardaire nan lañuy jële un milliard di ko xàcc digg bi di ko jox moom muy riche ñun ñun ñun ñun ñu def lan ñoo bañ moom du am nan du demee noonu ah yi <laughs> ngeen xaaj milliard bi ci digg bi sawaay mais comme que fii dafa am raj-raj loo dafa am bu boobaa moom du jël xaaju milliard jëkkër ji du jël xaaju milliard loolu mooy awlu déedéet parce que <laughs> nga ne ma lu tax ma ne la mais mais imaginer nga jox ko xaaju milliard mu dem léegi uxtu shaqiqa da nga jox beneen xaaju milliard bu mu dem léegi yaay ji nag nu ñu koy def ana un tiers am léegi kon jëkkër ji jëkkër ji waroon a jël xaaj ak sœur germaine ki faatu waroon a jël xaaj moom it ñoom ñaar ku nekk li ngay am day wàññeeku parce que dañoo war a yokku aslul masala te bu ñu ko yokkee ku nekk dinga am mais nag la ngay am day wàññeeku pour yaay mën a am te yaay tamit lam war a am bu doon ne alal ji dafa mat lam waroon a mate lu toll nam waroon a am dina wàññeeku tamit moo it loolu mooy alaawlu euh, léegi mais affaire bii nii kii mu ne ñu euh, al-Allaama al-Baqari bi mu waxee lii mu ne mu ñuy indil historique awlu mais awlu fan la jóge mu ne walam yaqa'il awlu fi zamani nabi sallallahu alayhi wa sallam wala fi zamani abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu wa innama waqa'a fi zamani umar radiyallahu ta'ala anhu mu ne gis nga affaire bii nii ñu la expliquer mooy Euh, awlu compaat yii di am nga xam ne dañuy wàññil ku ne ak wàññeeku day dugg dañuy yokk ansiba yi muy cër yi aslul masala la yokk boppu masala bi léegi conséquence am mooy la muy jur ku nekk ca ña war a doon am ak wàññeeku goo yëg ci li nga waroon a am ngir mu ngir mu matale lépp mu ne loolu nag euh, masula xew ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi alayhi salaam di su di jun dund kaa bu mel nii masula am xam nga xam nga miraas xam nga miraas dafa xaw a niroo côté bi wàllu mbërëg <laughs> boo seetloo gis nga nag euh, masala ki euh, buntu fiq yi mel noonu ñoo yi gën a difficile ñoo yi gën a difficile mooy ay mbërëk yi ay ay ay kii nii ay ay ay ay ay ay miraas yi parce que en fait dafa nekk loo xam ne xam nga julli xam nga julli moom kaa yu kaa yi mën a kii daanaka dañ la koy peegal jox la ay règles yoo xam ne dañ naan ne lii la boo yokkee boo julli yokk nii ngay def bu dee da ngaa wàññi nii ngay def am kaa yoo xam ne nii ngay def la salaam ba'da salaam ainsi de suite mooy yooyu en plus man nga leen a jàpp teg mais yii c'est kay expérience la. imagine côté euh, règle yi mbërëg yi jigéen bu ne mën na laa indil cas bu keneen ay cas clinique la fii itam noonu la côté miraas mooy bul jàpp ne mbir mi tout le temps yi lay demee ah ah non mooy tey man nga fee ñëw comme comme lii nii ñuy wax nii nga xam ne suñu boroom xam nga xam nga alxuraan li mu wax danga naan ah lii moom euh, waaw kay léegi dañuy jël kii miraas mi daal boo xaaree jaar. ñun nga ñëw def aslul masala xool ñoomin tabaayuna ki tadaaxula ki tawaafuqa ki tamaasul yooyu après boo paree yooyu nga jël ku nekk nga xismatu euh, tas euh, tasxiix ñëwaguñ ci mooy di corriger affaire yi hein bu ak yooyu dinañ ci ñëw mais mooy après nga ñëw mooy xam nga ci kaw noonu danga naan lii simple mais boo demee ba ci biir gis ay virgule ci biir nga ne la ah virgule waru fay de corriger corriger tas saxixil masala waaw qabla al qisma réparer bi bala nga séddali gaa yi nga ñëwati ñu ne la nga gis kaa boo am dañ ne la mais suñu borom nee nañu jox ñii tabaaraka wa taala ñu jox leen mais affaire yi euh, jeex na am na koo xam ne wax nañu jox ko wala ñoo xam ne nee na nañ leen affaire bi dos do jeex na comment on va faire mooy loolu kenn du toog ne ah bon man daal saay loolu daal saay duma ci def dara wala kenn ki laay xañ waaw déedéet doo xañ kenn ki parce que boo xañee kenn ki defoo li suñu borom waxa ah. ay cas la ay cas clinique la ay cas pratique yoo xam ne day xew ay xew-xew la bu nekk ak xew-xewam faatu gu ne rek mën na laa ku faatu ku ne mën naa indi boo xam ne yow boo moywul bu dee yàggoo ci kii bi te yàggoo gëstu ci wàllu miraas yaa ngi koy dóoru gis waaw yooyu nag bu dee yow usul yi jàppoo leen cosaan yi ak tamit li nga xam ne mooy nga kal mu dal xam ne mbir yi lii la nga retrouver sa busol retrouver lu nord <laughs> li gaa wax nga xam ne ah nii lañ koy lijjantee boo ko deful rek mooy affaire bi daf lay daf lay baaje jam baaje la daal bi nga mel ni ku vague yi yu yi daal di lay kii fëgg nga nga ëlëm nag xoolal mu ne walam yaqa'il awlu fi zamani nabi gis nga lii nii ñu fi wax nii affaire yi xat ñu war ko ñu war a yokk sihaam euh, aslul masala sihaam yi ku ak wàññiku dugg ko ci ku nekk mu ne loolu masula xew ci jamono yonente mi aleyi saatu salaam kaa bu mel nii masula am wala fi zamani abi bakr waaye it masula xew ci jamonoy sayyidna siddiq radiyallahu anhu abu bakr as-siddiq muy xalifaam bi radiyallahu anhu wa innama waqa fi zamani umar affaire bi kaa bu mel nii xam nga kañ la commencé xew ci jamonoy Seydina Omar ibn al-Khattab bi mu nee xalifa ci la lii masa am ci la commencé xew mu ne waqat ruwiya an ibni abbas soloo nañu jële ci mawlaana ibnu abbas radiyallahu anhuma annahu qaala ke nee na awalu man aala alfaraida omar radiyallahu anhu mu ne jële nañ ci mawlaana ibnu abbas abul abbas ba al bahru al habru radiyallahu anhu mu ne ki njëkk wàññi defu compat ci faraa'id yi mooy yi suñu borom ne jël leen li ngeen jox ki jël leen ngeen ki ko njëkk def mooy Seydina Umar ibn al-Khattab lammal tawat ba nga xam ne mooy affaire yi dafa difficile ndax kaa bi dafa ñëw kaa boo xam ne masula am waaw mooy asurat alayhi kaa bii de man man de Umar affaire bi jaaxal na ma lenn xam naa ko sama borom de nee na ma lii ak lii ak lii naa ko jox ñii mais sauf que man bu ma joxee ñii mooy comme kaay la waxoon ñaari nisfu bu keneen duggee rek ko ñoo xam ne ñaar ñoo xam ne ku ci nekk daa war a jël moitié bu ci keneen duggee rek mooy affaire ba affaire ba day kilbite wu de mooy mooy alal ji du ko mate affaire bi du ko mate loolu moo ko jaaxal affaire bi. wa dafa ba'daha ba'da mbir yi daal di jañante mooy masala bi ndax bon man nga toog ne naa jox ñii bàyyi kii mais après dañ naan ah non pourquoi ma koy bàyyi te suñu borom ne naa ko jox après mooy loolu nga nekk ci dilemme boobu nag mbir yi mel ni lu lay jañ di la di la baaje noonu nee mu ne wa qaala maa adri ayakum qaddama allah wala ayakum axar mu ne wa kaana mru'an wariana fa qaala maa ajidu shay'an usi'u li awsa'u li min an an uqsima tarika alaykum wala an uqassima tarika alaykum bil hasas waaw wa adxala ala kulli di xaqin maa adxala maa adxala alayhi wa wa adxala ala kulli di xaqin maa adxala alayhi min awli al farida wala wa udxilu ala kulli dhi fardin ma udxilu alayhi min awlil farida mu ne mu ne Seydina Omar nag ba feere mu ne man de xaw ma yéen mooy comme buñ jëlee exemple bi ñu jëloon ñaari jabar ak uxtu shaqiqa ku nekk war a am moitié ak yaay ah comme que mu ne man de xaw ma yéen ñii nii kan la ci buur yàlla ne bu mbir mi problème bi <coughs> mooy <coughs> bu xat-xat amee affaire bi matawul jiital leen kii mu ne xaw ma ko parce que borom bi waxul loolu daa ñëw rek ne jox leen kii jox leen kii amul fenn fu ne bu liy xewee bu leen jox kii te ñii nee na nañ leen jox man nag xaw ma ayyakum qaddama Allah xaw ma ci yéen kan la buur yàlla jiita wala ayyakum axar te xaw ma it kan la mujjeel mooy kan la bañ kan la wax ne bu mooy defu ko par ordre priorité mu ne Mawlaana Ibn Abbaas mu ne wa kaana imru'an wari'a mu ne nag Seydina Omar nag radiyallahu anhu dafa ne woon koo xam ne nag ku sàmm woon la ci wàllu diine waaw mooy ku sàmm la radiyallahu anhu te nag du def loo du def lu li buur yàlla nit ñi lañuy def sauf que problème mooy fii bu ko defee bu defee lii bu defee lii bàyyi lee mooy am na kum bàyyi léegi benn solution kese la fi moo fi des mu ne man trouvé wu ma leneen loo xam ne lu ma yaatu ci man ma mën a séddale miraas mi ci yéen lu dul ku nekk ci yéen ak wàññeeku wàññeeku dugg ci moom waaw ma dugal ci boroom xaq gu nekk hein la nga xam ne moom laay dugal ci moom wala mu dugg ci moom lay dugg ci moom ci min awlil farida ci compat la mu war a am moom mooy il faut mu am lu ci wàññeeku ku nekk waaw ah. ah. <laughs> mu ne war wuya soloo nañu ann awwala faridatin aalat fi lislaam zawjun wa uxtaan falamma rufi'at ila umara radiyallahu anhu qaala in bada'tu bizawji aw bil ukhtayni lam yabqa lil aaxiri haqqahu fa ashiiru alayhi mu ne soloo nañ ne première awlu ba xew ci lislaam mooy awwalu farida farida xam nañ ko mooy li suñu boroom ne jox leen kii lii jox leen kii lii mu ne bii nga xam ne moom la ak wàññeeku njëkk dugg mooy ñu yokk ko après ak wàññeeku nekk ci ku nekk ci ñi war a am mu ne kaa bii la léegi nañ déglu kaa bi muy wax bu la sa bic sori wala sa tablette bi wala sa ordinateur walla sa bu dee sa kii nga doon binde euh, nu mu tuddati affaire ba euh, sa téléphone wala sa bic sa feuille bul sori ndax déglu li muy wax mu ne première bu xew kaabu bi existé bi bi bi existé woon bi njëkk a xew mooy zawjun wa uxtaan mu ne zawjun jëkkër bindal zawjun def deux points wala l'époux def deux points zawj voilà wa uxtaani ak deux sœurs defal deux uxtu shaqiiqa wala uxtu li ab benn la uxtu shaqiiqa mu ne lii mooy premier cas taxaw foo xam ne awlu moo ci am parce que <laughs> xam nga bii problème la ñun misaal beneen lañ la joxoon mais bii problème la mu ne bii mooy bi njëkk a xew parce que zawju suñu boroom dane falakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad kon un demi lay jël bàyyiwu fi doom deux oxte shaqiqa oxtaani euh, shaqiqataani yi lan la wax ca fin wu saar ba hein bu dee de ñoom dañoo nekk mooy inimri un halaka bi ñu doon wax sànk laysa lahu walad walahu axun aw uxt wono fala walahu uxtun kese foofu du du du axun axun amu uxtun falaha nisf ah mooy am nisfu maa taraka li nga xam ne moom la fi frère am di bàyyi waaw falaha nisfu maa taraka wa huwa yarithuha in lam yakun laa walad waaye fa in kaanat ithnatayni falahuma thuluthaani mimmaa tarak bu ñu nekkee deux ñooy moom deux tiers kon nga ne ma deux uxta shaqiqatayni ma ne la waaw nga ne kon defal deux tiers voilà léegi nañ jàll fi ñu jàlloon programme yañ doon gis na baynahuma kon am nga un demi de ci euh, euh, jëkkër deux tiers ci ñaari sœurs yi léegi nag ñu xool lan mooy suñu aslul masala ma ne damay xool est-ce que baynahuma tamaasul deux bi trois bi am nañ tamaasul mooy même chiffre bi la ma ne non ma ne kon jàllal al hal baynahuma tadaaxul est-ce que duggante dina am mooy 3 bi mooy chiffre bu mag bi boo ko diviser ak bi est-ce que dina la jox loo xamante ne nii mooy du am damm ma ne ah non foog mu am damm lool 3 bi moom mu koy diviser kii may jox virgule kon boog du moom. ma ne hal baynahuma tawaafuq est-ce que am na chiffre boo xam ne en dehors bu ma ko diviser ak bi diviser ko 3 bi na ma jox résultat boo xam ne du am virgule ma ne loolu amul. ma ne kon lan moo xew ma ne kon tabaayun moo am moo fi des de toute façon moo fi des kon 3 ak 2 3 fois 2 6 kon 6 mooy nekk suñu mas masala ma teg ko ca kaw léegi nag ma war a séddale loolu 6 laa war a séddale diggante jëkkër ji war a am xaaj ak ñaari sœur ñaari mbokkam yu jigéen yi nga xam ne ki faatu ay eh, magam lañ wala rakkam wala rakkam ak magam yu jigéen ñaar léegi nga ne ma kon zawju du may def ma ne la kon 6 boo jëlee 6 divisé par 2 mooy parce que zawju bi euh, xaaj bi la war a jël mooy juróom-benn yi xaaju juróom-benn boo ko xaajee ñaar mooy ñett ñett lay dese nga ne kon defal ci kanamu jëkkër jëkkër 3 nga def 3 ñett. léegi oh deux uxta uxtu uxtayni shaqiqatayni nag ñoom deux tiers la ñuy jël deux tiers la euh, waaw nan laay def nga ne ma 6 ñaata ñaata 6 boo ko xaajee divisé par 3 lu mu lay jox ma ne la 2 mooy parce que 6 2 la plus 2 plus 2 moo may jox 6 ma ne la c'est bien léegi 2 tiers génneel ma ci 2 tiers ma ne la mais manu la nekk parce que 2 tiers yi bu ma jëlee comme que yow 2 mooy mooy yii nii jëkkër ji jël na ci xaaj bi benn xaaj bee des benn xaaj bee des. parce que comme que jëkkër ji jël na jël na moitié bi alors que ñaari uxtayni shaqiqatayni ñu war a jël moo ëpp moitié moo ëpp li jëkkër ji war a jël te jëkkër ji moom bi mu jëlee lim fi desal beneen moitié bi matewul mooy do mooy mooy mooy euh, moom fi bàyyi ak lim jële tolloo te ñaari sœur yii ñoom li ñu war a am moo war a ëpp li fi jëkkër ji am kon kay jëkkër ji li mu fi bàyyi kon manula mate ñaar ñi est-ce que comprendre nga li ma wax lii ñu ne lii mooy premier problème bi am parce que ñoom 4 lañu war a jël ndax 2 tiers 4 la 2 plus 2 4 nga def 4 seen kanam ma ne la nag am na lu ma la waxoon kon jëkkër ji 3 la moom ci siis yi 3 la ci jël nga ne ma uxtayni shaqiqatayni jël li nga xamante ne mooy 4 ma ne la jëlal 4 plus 3 normalement bu dee jub na dafa war la war a jox résultat wam daf la war a jox aslul masala ma jël 4 plus 3 nga wax 4 5 6 7 non baaxut parce que aslul masala 6 la te lii man 7 laa am ma ne la wala lii nag mooy nee mooy premier problème bi bi bi awlu fii la njëkk a xewee mooy cas bii la woon jabar ju faatu bàyyi fi jëkkëram waaye bàyyi fi ñaari sœur yoo xam ne ñoo bokk ndey baay wala ñoo bokk baay lii mooy première kii bi masala bi bii fii la njëkk a xewe ci Seydina Omar lii moo fa jëkk a xew moo tax mu ne <laughs> kon gis nga lu tax bu boobaa nag nga ne ma bon kon nuñ koy régler man la may ma bañ jàgg bañ àggale lii après dinañ ñëw bu nekk nan lañ koy régler ak est-ce que set yi ñoo xoon yépp la lii mën a dal usulul masaa'il yi ñu gisoon est ce que ñoom ñépp la la aw lu compat mën a dugg ma ne la lool dinañ ci ñëw waaye nañ àggale li say kii euh, al allaama al baqari yu rahmatullah di nettali nii mu ne kon kaa bii la waru ya kon soloo nañu bi tamrid anna awwala faridatin kene première farida boo xam ne alat parce que bii ku nekk sa yonent suñu borooma ne nañ ko jox zawj bi un demi ñaari uxtayni shaqiqatayni lañ leen dox deux tiers mu ne kon bu njëkk kaa bii la zawjun wa uxtaani falamma rufi'at ila Umar kaa nag bi ñu ko indilee Seydina Umar ne ko ah lii de moo xew soxna sàngam de moo faatu bàyyi fi jëkkëram ak ñaari sëram yu mbokkal nday bàyyi nee na Seydina Umar ne radiyallahu anhu in bada'tu bi zawji aw bil uxtayni lam yabqa lil aaxiri xaqa fa ashiru alay man de bu ma tàmbalee jox jëkkër yi wala ma ma jox ñaari sœurs yi mais lam yabqa lil aaxiri xaqu xaqu mais war a am àqam bi suñu borom wax ñu jox ko ko xam nga moom lañ def joxee euh, jiital jëkkër ji jox ko xaaj ji mu yóbbu. alors que mu des ñaari sœurs yi alors que ñoom li ñu war a am moo war a ëpp lu jëkkër ji am mooy mbir mi waaw kon lam yàpp ka du des lil aaxari xaqu keneen ki àqam bi ko mooy du ko mate du du ko fi trouver du du ko du du fi des lu muy jël li muy jël du mat li suñu borom wax ñu jox ko nee na nag Seydina Omar ne fa ashiru alayya kon nag mu dajale saxaaba yi radiyallahu anhum waaw ne leen nag fa ashiru alayya mooy masala baa ngi yéena fii saxaabaay yonent bi aleyhi wassalaam comme man ni ma ko doone waaye Seydina Omar nii la mooy gis nga masala yi bu ma soon ñëw yu yu kii dañ koy day dajale akaabiru saxaaba ñoom Seydina Ali Seydina Usmaan Seydina Zayd ibn Zayd ibn Thabit ñooñ la Ubay ibn Ka'b ñooñ la doon woo ñépp ñu toog waaw aljahabiza ñoom Seydina Abu Ayyub al Ansari woo ponkal yi ñu toog mu laaj leen ne leen nag affaire baa ngi ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Talha ibn Ubaydillah ñooñ la doon dajale ne leen nag affaire baa ngi de mu ne leen fa ashiru alayya ak ak ñeneen ñu mooy ñu aka ponkal yi <laughs> ne nag léegi ah masala maa ngi anal lan yéen ku ci nekk mat na it mujtahid kaamil la plein de plein la ta waaw léegi yéen ana masala bi lan ngeen ci gis wax leen ma ci lan ngeen ci gis mooy selon li ngeen xam ci diine ci alquran xam ko ci xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak jëflinam jëfal mooy jëfali na mu yépp xadiisam jàngale yonent mi alayhi mu wax leen ma masala bii nan leen koy lijjantee ñu mu ne muy nettal nettali bi mu ne fa awwalu man ashaara bil awl al abbaas ala al mu ne ki ki njëkk joxe solution awlu ne compat ngay def mooy al abbaas ibn abdul muttalib waaw kaana min al akabir min akabir sahaba ah <laughs> ñu nekk njëkk a wax ne bon xam nga lan la man daal li ma gis mooy dañuy wàññi ku nekk dañ lay wàññi li nga war a am ngir mu mate leen ñu nekk njëkk joxe idée wu li nga xam ne mooy compat di alawlu mooy al abbas ibn abdil muttalib am rasulillah alayhi afdalu salatu wassalaam loolu benn wax la mu ne waqiila am na nag ñu ne ali non seydna ali ibnu ibnu ibnu axi di doomu frère al abbas di abu taalib ah abul xasani wal xusayn abu turaab ah radiyallahu taala anhu mooy ki njëkk am ñu ne non seydna ali moo njëkk a xalaat moo njëkk a joxe xalaat boobu ne omar ne seydna omar yaa amiral mu'minin man li ma gis daal mooy gis nga kaab yi dañuy fexe ku nekk ñu wàññi la li nga war am bu ko defee ñépp ku nekk niñ ci man a am loolu beneen wax la am ñu ne déedéet du Seydina Ali de du Seydina al Abbaas du Seydina Ali waaye Zayd Seydina Zayd ibn Thabit man huwa afradukum Zayd mi yonente mi alei saatu salaam waxoon ne ki gi gina xam xam-xamu miraas mooy ki nga xam ne yéen sama saxaaba yi ki gi gina xam ci yéen miraas mooy Seydina Zayd mooy Zayd ibn Thabit alquraan yi ah <laughs> ah <laughs> am ñu ne déet Seydina Zayd ibn Thabit mooy ki njëkka moo ne Seydina Omar affaire bi awlu ngay def mooy awlu yawlu da ngay jël ku nekk da koy wàññi lim war bu ko defee mu matele waaw mu ne nag moom al-Allaama al-Baqari wa zaahiru kama qaala Subki rahmatullah alayhi mu ne rahimahullah mu ne li li feeñ nag comme li al imaam as-Subuki waxee rahmatullah alayhi dane annahum kul dane moom lii li mu wax daal kama qaala as-Subuki rahmatu innahum kulluhum takallamu fi dhalika listishaarati Umar radiyallahu anhu iyaahum wattafaqu ala al-awli falamma inqadaa asru Umar radiyallahu anhu adhara ibn Abbaas radiyallahu anhuma al-khilaafa fi al-mubaahala fa qiila lahu maa baaluka lam taqul haadaa li Umar fa qaala kaana rajulan muhaaba fa hibtu euh, mu ne bi nga xamante ne nii nag affaire bii nii euh, mu ne comme euh, pour boole wax yi yëpp li al imaam as-Subuki rahmatullah alayhi wax mooy li gën a feeñ ñoom ñépp ko wax mooy Seydina Omar dafa laaj ci. kii wax ko lool mu laaj kee wax ko lool mu laaj kii kii wax ko lool ñu dëppoo ci affaire bi loolu la mu ne bañ ci dëppoowee loolu lañ doxal waaye nag bi Seydina Omar génne àddina euh, Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhu xam nga ci kaw sànq dana moom moo ne Seydina Omar moo ki ko jëkk a def te dafa nekkoon imru an wari'an ku sàmm la woon waaw ndax bëggu jox kenn di xañ kenn koo xam ne suñu borom nee nañu jox waaw léegi nag mu ne nag bi mu demee bi bi Seydina Omar faatoo nag bi sëy Seydina Mawlana Ibn baas moom nag mu ne moom àtte bii nii sëy Omar kii woon moom àndul ci loolu waaw ñu ne ko mais lan mooy sa problème lan moo tax waxoo ko woon Seydina parce que moom bokkoon na ci ñi mu doon boole ci bu doon woowee assemblée yooyu mu doon dajale bu masala yu kii yu ak waxtaani mbiru jullit ñi da ko ci doon boole ba yenn saxaaba yi naan ko yu mag ñi ne ko mais lan moo tax xale bi nga gën koy dugal ci suñu nga xam ne suñu moroomu doom yi la nga koy boole ci suñu assemblée bi ci suñu ndaje yi na Umar radiyallahu anhu bàyyi leen benn bés mbir mu wan leen lan moo tax mu fi indi Mawlana Ibn Abbas ci la leen doon laaj ci ija ida jaa nasrullahi saar boobu lan ngeen ci xam bon ñenn ñi ne bon ida jaa nasrullahi de mooy ñu tekkee ko littéralement waaw mooy li muy wax ci kaw noonu ñu tekki ko noonu ñeneen ñi am mu ne ñeneen ñi waxuñu am ñoo xam ne waxuñu mu ne yow Mawlaana Ibnu Abbaas yow li ñuy wax ñi jot a wax est ce que yow yaa ñoo ma bokk lool nga wax mu ne déedéet mu ne ko loo ci saar boobu loo ci xam mu ne ko saar boobu gisuma lu dul ne da doon tàgge Yonent mi alayhi salaam fekk mu ngi suñu biir na Omar ne man de xaw ma ci leneen lu dut loolu gaa yi jaaxle ne ya gone gi wax la dëgg di mu ne leen nag lii pour wan leen nag gëneelu Mawlaana Ibn Abbaas lu tax mu ko fi indi ñu xam ne ha kii jadirun waaw bi an yakuna maana fi hadha al kii de yeey na mu nekk ñun ci bërëb bii mu leen di mu ñuy boole hmm? moom mais waxu moom deful woon da cee àndoon noonu waaye après Seydina Omar dane moom affaire bi d'accord dane moom affaire boobu d'accord ci waaw waaw ñu ne ko mais mais mooy ci al mubaahala yooyu dinañ ci ñëw al mu baax la waaw waaw dinañ ñëw ci al mu mubaahala lu tax ñu tuddee ko noonu après bon j'espère que duma ko fàtte parce que dañoo nekk nii euh, xam nga mubaahala euh, boo euh, gisoon nañ ko ci bon en fait cosaanam fi mu jóge mooy la aaya ba wax bi yonent mi alayhi bi ko kuffaar euh, euh, waa Najraan ñëwee te gis nañ ko keroog bi ñuy gis maanaam keroog waaw euh, mois bi ñuy gis tarjama Seydina al-Husayn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib sibtu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa rayhaanatuhu ah, al-Husayn alkarim ibnul karim ah radiyallahu ta'ala an ali bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy eh, gisoon nañ mu baax la oo oh, najraan yooyu ñëw al-Aaqib keneen ki ñëw naan wayow as-sayyid ak al-Aaqib naan yonent bi alayhi salaatu salaam naan ko yow mii ñoo la njëkk dugg ci di ba ñu xam ba ñu wéetalee yàlla ba ñu nekkee ci lislaam yow nekkoo ci yonent bi sa salaatu salaam neen waxu ngeen dëgg <laughs> wax ngeen lu wuteeg li am ba pare mu leen di woo ci diina gaa yi di font di di di di am lu ñuy wax naan dañuy am lu ñuy wax hmm? suñu boroom waxoon ne fa man xaajaka fiihi min ba'di ma jaa'aka min al-'ilmi fa qul ta'aalaw nad'u abnaa'ana wa abnaa'akum wa nisaa'ana wa nisaa'akum wa anfusanaa wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allahi 'ala al <laughs> waaw mooy ci suuratu Al Imran mooy <laughs> gaa yi kii mu ne leen waaw léegi nañ def euh, fa nabtahil mooy comme que nee ngeen waxu man li may wax wute na euh, dafa samay wax dafa sutante ngeen wax yéen yéen a wax dëgg léegi nañ nañ ci ay wax <laughs> eh. mooy suñu boroom ne ko képp ku fi dàgge san dàgge ak yow léegi ne fi di dàggasante di la jéem a naan la lii alquran ji waaye dara fii ah ginnaaw bi la alquran xam-xam di tukkee sa borom dikkale nee leen gaa yooyu di weddi ci waa ahlul kitaab di jaay ne parce que xam nga bu dee ku ku faaru Quraysh yeeg arab yi ñooñ amul téere duñu boroom xam-xam mais ñii nag buñ ñëwee di jaay di jaay ne xam-xam la waxe hmm? mooy mbooloo mi dañuy indañ naan ah waa ji yi wax lañ dëgg de <laughs> ñoom it ahlu kitaab la xam nga lool moom la yenn kàccoor yi yoo xam ne nee na ay jullit lañ di def nga xam ne vraiment amuñu xam-xam mais ils se comportent comme des ñu am xam-xam dañuy fekk koo xam ne xam na mu wax dara wala benn masala mu ne lii la ñoom li leen neex mooy gis leen mu ak tamit wan ne comme que seen passion ak seen bànneex àndul ak yoolu mais quand même xaw nañoo jàng tuuti ñu bëgg ñëw ci biir mbooloo meek ak plateau yi ngir nag wan waa ji ne ko non non c'est pas parce que yow masala bii nii ginoo mi koo xam voilà boo demee sax téere sàngam kii wa xam nga loolu day impressionné gars yi ne ah, ñun la fi newoon di napp comme ko xamuñu mu nekk fi di ñu rey rek <laughs> voilà léegi gis na nag ko xam ni moom waa ji sax nee na moom lim ñuy tere ndekete dara newu ci waaw <laughs> ñooñu nag mooy façon yu mel noonu nag ñii nag ci côté nasaraan ñoom ay nasaraan la aywa woo leen kon aywa ñëw leen woo leen seen nañu woo ab naa ana suñuy doom wa am naa ko mag seeni doom yéen ngeen woo seen doom ma woo sañuy doom ci la woowoon Seydina al-Hasan Seydina Sayyidatu ah, comme ni ko Sayyidatu Aisha nettale woon radiyallahu anha woo Seydina al-Hasan Seydina ne haula ini samay doom a ngi ñii ñooy samay doom aywa yéen indi leen seen doom ak seeni soxna ma indi tamit ak suñuy soxna ak wala suñu doom yu góor ak suñu doom yu jigéen ak suñu bopp man rasulullah sallallahu alayhi wa maa ngi nii yéen al sayyidu Aaqib ñëw leen acca taxaw leen summa nag nabtahil waaw fa naj'al la'natallahi alal mooy buur yàlla yàlla na buur yàlla alak waaw sànjum yàlla ak merum yàlla mbugalum ma kiyam nekk ci ñi nga xam ne mooy ki nga xam ne moo moo wax lu wuteeg ñi mu demee yu <laughs> waxee lool kenn ki wéetoog ki ci des na ko laa turaan wu de laa ilaaha bu ko bu fi rëbbanteeg moom de lii mu ñu woo bu ko def de bu ñu ko nangu de bu ñu ko nangoo amatuñ mooy falaa mooy ñun amatuñu aqib dootuñ am aqib mooy dootuñ am ñun fi la jeex dootuñ am descendance te tamit mooy dañuy yàqu dañuy alku loolu mooy cosaanu affaire bi ndax Mawlana Ibn Abbas en fait euh, en fait da doon wax bu ma soon wax lii parce que da doon wutee ne non waaw bu doon na wax doono gaa naan ko hee yow Ibn Abbas non non après nag mu mu doon wax ak teel ñoom lu mel noonu quoi <laughs> ñi ko ñi koy weddi naan ko waaye yow yow Ibn Abbas yow lu tax ngay wute ci lii ak ak lii ak lii <laughs> waaye Ibn euh, Seydina wa Mawlana Ibn moom àndul woon ci lool après moo tax moom leneen la gisawoon ne lañuy def lay lay séddalee li nga xamante ne mooy miraas mi kon loolu mooy ci côté historique bi foofu fa la côté historique bi daal di commencer kon ci wàllu awlu léegi nag euh, nañu ñëw nag ci léegi euh, ana yan ñoo nangu awlu waaw ana yan ñoo nangu awlu ah yi nangu awlu mooy ci set yi léegi nañ dellu ci set yi léegi fermo historique bi léegi li Mawlaana Ibn Abbaas doon wax euh, amaana euh, dinañ ci ñëw ci biir sinon wala ñu bàyyi ko parce que en fait mooy loolu mooy Mawlaana Ibn Abbaas nit ñi dañoo wuteeg moom ci lool waaw dañoo wuteeg ñoom ci loolu mais si awlu am na kay parce que euh, moom mooy nii lañ koy doxale ni Seydina Umar wax te saxaaba yi waxoon ko ko mu dëppoon ci woon ak ñoom loolu la ñuy doxale euh, moo tax bon amaana jarula ñëw ci loolu léegi léegi nañ ñëw ci set yi lan moo ci lan yan la awlu gi dugg compat di dugg wala déet mooy ana yan ci am siba yi ci usulu masail yi yan ñooy yi nga xam ne ñoom mën nañ leen a yokk xam nga fii kenn waxul wàññi de yokk yokk yan lañ ci mën a yokk mooy awlu yan la mën a dugg te bu buñ ko yokkee mooy conséquence am ñi waroon a am ci miraas mi ku nekk sa waar sa wàll dina am lu ci wàññeek ñan la mën a dugg ma ne la jëlal sa euh, kii bi deux la woon hmm? set yi nañu wax set yi ba pare deux trois yaa ngi ak sa tableau bi ah lii kon damay wax yow yaa ngi gis loolu bindoon nga ko deux trois quatre six huit douze vingt du loolu la woon nga ne ma si loolu la woon ma ne la nag yii nii am na ñeent yoo xam ne awlu du ci mësa dugg set yi am na quatre yoo xam ne awlu du ci mësa dugg mooy kenn du ko compaat mooy compaat du ci am kenn manu ko kenn du ko yokk ndax moom tout le temps day invariable lañ waaw mooy set yi am na ci yoo xam ne sont ils sont invariables ils sont invariables mooy du ñu changer quatre lañ yooyu mooy deux bi trois bi quatre bi mooy trois yu njëkk yi ak huit bi yii nii euh, mooy laata awlu awlu du ci dugg moom la kii doon wax boroom ar-Rahabiyya bim naan fastaxrijul usuula fil masaa'ili wala takun an hifdiha bi zaahili fa innahunna sab'atun usulu thalathatun minhunna qad ta'ulu wa ba'daha arba'atun tamaamu laa awla ya'ruha wala insilaamu mooy wa ba'daha arba'atun tamaamu laa awla ya'ruha wala insilaamu mooy am na ci quatre wa ba'daha fekk moom trois yi nga xam ne awlu da ciy duggu la jëkk a wax kon bu dee sept la ñu ne la set yi quatre yi awlu mënu cee dugg compat mënu ci am kenn mënu leen a yokk kenn du leen yokk ñoom il dañuy reste intact boppu masala yooyu mooy li xew mii ci Seydina Omar radiyallahu anhu ba moo obligé war a yokk loolu noonu boppu masala bi loolu am na ci yoo xam ne nag quatre yi ci set yi yoo xam ne loolu mënu ci am loolu la lay wax yooyu nag mooy deux bi mooy trois yu njëkk yi ak huit deux trois yu njëkk yi maanaam deux trois quatre ak huit yii moom quatre yi awlu du ci am manu cee am ñoom foo jaar moom ni mu toll noonu lay toll ñu wàññ ñuy séddale ko ñu koy séddale kenn man duñ ko yokk kenn du ko compat du am kon kay yi kon bu ma la waxee kon quatre sept lañu woon quatre yi ma dindi ko kon kay yi ci des nag yooyu la awluy dugg nga ne ma kon kay mooy six bi ma ne la xaar xaaral ma wax la pour nga simple l'affaire bi gis nga boo amee deux bi deux bi def ko rond de bi bi nga def ko ab rond def ko ab mu wër ko def ko ci biir rond waaw naa ab ab cercle ci mu naa ko wërngal ko defal ko bu wërngal ma ne la trois bi def ko bu wërngal nga ne ma def naa ko bu wërngal ma ne la quatre bi def ko bu nga ne ma def naa ko bu wërngal defal ma huit bi bu wërngal ma la def naa ko bu wërngal muy ab cercle léegi ma ne la gis nga gis nga ni mu lan moo des ma ne la kon 6 ak 12 ak 24 ma ne la waaw kay ñett yii nag la awlu di am mooy ñett yi dañ leen di compat dinañ leen jële ci li ñu doon 6 bi di ko puus muy dem di ko puus muy dem di ko puus muy dem di ko puus muy dem ba fan waaw ba kañ ba léefi ni ma ne la noo ba lee pas ba léefi ni dinañ ci ñëw bu nekk ci ñoom douze bi it dinañ ko jël di ko compat di ko compat mooy di ko yokk di ko puus muy puus di puus di puus ba kañ à l'infini ma ne la ba du ba à l'infini de dinaa la wax kañ la ma la 24 bii dinañ ko jël di ko pousse moom ba fan ma la boobu dinaa la wax ba fan kon ñett yii ñooy ñi nga xam ne ñoom awlu ci la ñoom lay dugg mooy yii lañu man a yokk moom lay wax ne bim ne fastaxrijil usula fil masaili wala takun an xifdiha bi daahili fa innahunna sab'atun usulu thalathatun minhunna qad ta'ulu mu ne bi mu ne génneel usulul masaa'il yi génn nañ ko muy set def nañ ko mu ne wala takun an xifdiha bi daahili bu ko mokkal ba pare fàtte wala nga koy neenal bañ koo fàtte bañ koo jox gëdd ah bu ko fàtte de doyadal ko déedéet kon génn nañ ko am nañ set yi am nañ 2 3 4 6 8 12 24 mu ne ba nga defee lool nag yëgal ne kon sa set lañ fa innahunna sabatun usulu thalathatun ñetti yi ñun nag na ci ñoom kat ta'ulu ñoom mooy man na leen a dugg waxuñu chaque fois foo gis xam nga joxe nañ fi exemple jataay yi weesu ñaar yi weesu lan lañ doon gis bu ci nekk jox nañ exemple yoo xam ne awlu amu ci mooy amul benn boo xam ne bañ ko séddalee matut mat na moo tax xat bi dafa am solo xat taxunu mooy amaana awlu dugg ko mooy man naa nekk ñett yi ci ñoom muy six bi douze bi ak quatre bi waaw boo seetloo mooy yi nga xam ne ñoom ay moitié lañu mooy en fait boo jëlee six mu da naan naan six moitié di douze moitié douze mooy mooy maanaam moitié mooy 6 boo ko yokkaatee lu toll ni moom muy 12 boo jëlee 12 nga yokkaat ko lu toll ni moom muy 24 mooy ñooñu ñooñu la sudus ak 12 bi ak 24 bi waaw boo seetloo ñoom ñépp am na luñ bokk mooy ñoom ñépp ci cosaanu 6 6 lañ jóge 6 plus 6 mooy 12 24 nekk ñetti 6 ah 24. du ñetti six du trois fois six mooy vingt-quatre non non non la quatre quatre six la voilà quatre six maanaam trois six mooy quatre fois six mooy vingt-quatre <coughs> voilà boo seetlee kon ñoom ñoo bokk lool moom la lay wax ne salaasatun minhunna qad ta'ulu thalathatun am na ci ñett yoo xam ne possibilité awul dugg ci man naa nekk mooy ñu koy compaat di ko compaat di ko compaat di ko compaat di ko pousse muy dem di ko yokk muy dem mooy di ko yokk di ko yokk ziyaada parce am na beneen définition awlu mooy ziyaadatu sihaami wala al furud ala aslil masala léegi nag mooy lan lay indi huwa naqsul furudi lisdihaamiha wa diqil maali anha waaw mooy naqsul furuudi dañuy wàññi ku nekk li nga paar yi suñu borom waxoon na am la ñuy wàññi lisdihaamiha li ko waral mooy dañoo raj-raj loo boo joxee ñi ñeneen yi duñu am wa diqil maali anha alal ji fi ki fi bàyyi bàyyi mënuñ leen koo séddale lu dul ne dina am ñu ñàkk waaw mooy nag bu boobaa dañuy wàññil ku nekk waaw dajale lépp ku nekk dañuy jël ci sa farm ci sa cosaanu ci cosaanu sa masala ba nga am après ñu dajale yépp daal di leen koy xaajale bu ko defee ku nekk di nga am loo ñàkk waaw di nga am loo ñàkk tuuti loo am loo xam ne ak ñàkk di dugg kon loolu naan fa innahunna sab'atun usulu thalathatun minhunna qad ta'ulu ñett yoo xam ne nag possibilité awlu dugub ci possible am na de muy six ak vingt-quatre mu ne wa ba'daha ñett ginnaaw ñett yooyu arba'atun tamaamu am na quatre yoo xam ne yu mat lañu laa awla ya'ruha wala silaamu yooyu moom awlu mënu cee dugg jamais non awlu mënu laal yi mooy quatre yi ñu njëkk a wax. deux trois quatre ak huit walan silaamu te duñ damm mooy ñoom moom damm du leen dugg voilà kon affaire baa ngoog kon insha allahu taala tey kon gis nañ introduction awlu gis nañu yi nga xamante ne ni ñoom ah mën nañ leen a compat mooy man nañ leen a yokku ah jël ku nekk ci ñi war a am ngir yokk loolu ngir man leen koo séddale bu ko defee ñépp am te damm du ci am kon Euh, bii di ñëw nag kon ñoom la ñuy gis mooy kon 2 beeg 3 beeg 4 beeg bi yooyu nga xam ne awlu du ci dugg kon concerné wuñu ñoom gis nañ leen bee passé ñoom nañ leen gise woon noonu lay demee kantaa yi nga xam ne gisoon nañ leen mais nag gisuñ leen woon awlu boo fàttale ko siis bi gis am na benn misaal bu ma ne la woon du ma la ko jox parce que bu ma la ko joxee dañ day awlu da ciy am te bu awlu dugg dañuy dugal ci awlu te yooyu nag ci jotaay bii di insha allah ñu gis kon awlu ci wàllu 6 bi nga xam ne moom lay dugg ak 12 bi ak 24 muy salaasatun yooyu nga xam ne min hunna qad ta'ulu voilà mooy yooyu insha allah kon bii lañuy bii di ñëw ñu gis ñoom nag mooy nag ku nekk awloom fan la yem bu ma koy compaat 6 di ko puus di ko puus di ko yokk di ko yokk di ko yokk mais est-ce que à l'infini la mën a la déedéet mën a la tontu woon naa la ci lool léegi nga ne ma waa doo ma ko leeral ma ne la waxtu wee jot léegi ni ñuy def bii di ñëw insha allah ma leeralal la yooyu ah, ñu def noonu ah taala kon nañ teg foofu suñu loxo ba bii di ñëw ñu daal di àggale ba léegi ñu ngi ci ilmul fara'id ci ilmul mawaris ñu ngi ci al-awlu di compat ah bii di ñu daal di àggale insha allahu taala wallahu